ana a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaw annahum aamanuu wattaqaw lamatuubatun min indillahi xayrun law kaanuu ya'lamuun muy wax ci laayaab téeméer bi ak ñett kon gannaaw bi mu waxee ci ñoom ñi nga xam ne ñoom yahuud yi dëgg-dëgg ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy liggéey tey dox ci li nga xam ne mooy njabar léegi mu ne walaw annahum te ñoom di dëgg-dëgg bu doon ne ñoom aamanu gëmoon nañu wattaqaw te ñu nekk ñoo xam ne dañoo ragal seen boroom tey mooy tandaku njabar gii nga xam ne moom la leen xaraamal tere leen ko ak yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi la masuuba konante kon de mooy ak pay ak yoolo goo xamante ne nii min indillah yoole gu leen borom bi di yoole di leen defal loo xamante ne nii mooy lu baax bu mu leen di bay bu tukkee bu leen di fay bu tukkee ci boroom bi tabaaraka wa taala xayrun moo gën ci ñoom de law kaanu yaalamuun bu doon ne xam nañu te bi biñ génnoon loolu it la ko jeexale woon waaye malheureusement pour ñoom ñoom xamuñu tus ba pare jàpp nañoo gin a xam ñépp mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggal seen boroom tabaaraka wa taala laa taqulu fi nekk di wax naan raayina mooy loolu le naan raayina loolu bu leen nekk di ko wax mu ne laaye bu mel nii xam nga gisoon nañu ko fi nga xamante ne nii mooy ci suuratu an yi bi nga xamante ne nii kon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a dëggal laa taqulu bu fi nekk di wax raina naan xaar ñu voilà bu ngeen di waxati bu leen utiliser liñ mooy sàmmooltee nag suñuy mbir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon wax nit ñi bëgg saxaaba yi di wax ak moom noonu le te loolu ak ak sa ak ŋàññ la woon ci yi nga xamante ne moom la yahuud yi doon wax mooy yi nga xamante ne mooy ar-ru'una ñoom ci lool lañ ko jàppe woon mooy suñu ku ràngate ku gi moo tax ñu doon wax nag ñoom buñ ñëwoon bi ci jaar daal voilà di ko njëkkante nag di ci jaar buñ ñëwee naan si naan ya naan raay naa di ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko jullit ñi di waxe mais ñoom leneen lañ ci jublu voilà moo tax mu doon wax ne gaa <laughs> wa min alladhina haadu ca an-nasaa'i ñoom ñooy yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi wa yaquluuna sami'naa wa 'asaynaa wasma' ghayra musma'in wa ra'aynaa layyan bi alsinatihim mu nekk loo xam ne luñ doon jengal ci seen làmmiñ yi wa ta'an fi diin ak tamit di dugg di ci dale li nga xam ne mooy lislaam ak ki nga xam ne moom la ko boroom bi tabaaraka wa ta'aala daal di jox kon nag mu ne yéen moo tax suñu boroom tere jullit ñi ne bu leen waxati loolu mooy moobu naa loolu moom daal di leen koy baniir bu leen ko waxati ndax kàccoor yi dañ ciy jaar di ci wax loo xamante ne nii di ci mën a dugge li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lii nii moo tax bépp baat boo xamante ne ahlul bid'a wal ahwa dañ leen koo xamee nga xam ne même bu dee ne du baat bu xaram de ci l'islam waaye ñoom ñooñu noonu mooy ne dañ ciy jaar di ci wax loo xam ne lu dëng la mooy waa ñi nga xam ne ñoo nekk ci njub tegu ci yoonu yonent mi alayhi salaatu wassalaam war nañuy moytu kàddu yu mel noo nële di ko utiliser voilà rawatina nag ki nga xam ne day jàngale di xamle xam-xam bi nga xam ne moo gën a tedd muy am xamu alquran ak sunna warulan yor langage n'importe qui voilà ku nekk rek naan wayaw di wan ne moom fii mu ne dafa branché dafa tegu ci temps bi moo tax moom day waxe comme ni nga xam ne kaccoor yi ni ñuy waxe ak ñi nga xam ne xamuñu dara ci rappeurs yi façon yooyu ni ñuy waxe moom mu jàpp ne ñooy ñooñu xamuñu diine xamuñu xam-xamu diine loolu mooy xamuñu dara voilà mooy ba ñoom xamuñu lañuy lañ bu dee ku jàng mathématique mathématique wala ko jàng géographie loolu mën na koo xam waaye dañu la xamu xamu diine lañ wax bi gën a tedd ñoom xamuñu ci dara léegi nag yow nga jàpp ne ñoom nañuy waxee façon rappeurs yeeg gaa yooyu ak tamit ñi nga xam ne mooy jëngalmaan yeeg façon yooyu naan ñoom dañoo jantal quoi ak ñi nga xam ne ñoom nee nañ ci ci yooyu léegi yow nga ne ñoom ni ñuy waxe noonu ngay waxe déedéet waroo waxe noonu waxuma la dara ñi nga xam ne sax dañ naan ci diine lañ nekk di ci mbubboo te ñoom ay nitu bidaa lañu mooy am na kàddu yoo xamante ne nii bu nekk nag kàddu boo xam ne mooy yow dañoo nekk woo xam ne ñoom dañ koy utilise waaye leneen lañ ci jublu yow ki nga xamante ne nii yow yaa teg sa tànk ci yoonu yonent ni alayhi salaatu wassalaam war ngaa moytu kàddu yu mel noon en tout cas même bu dee di ko utiliser surtout ñoom fu ñu ne voilà parce que comme que ñoom dañoo nekk li gënoon sax mooy bañ koo utiliser ti comme li suñu waroon wax fii ci suuratu nisaa bi ne nag bu leen waxati loolu walaw annahum qaalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna la kaana xayran lahum wa aqwam bu doon de waxoon nañu dégg nañu topp topp nañu loolu de mooy li nga xamante ne ba pare dee ñu déglu dee dee ñu may nopp di ñu xaarandi yow yonent bi alayhi salaatu salaam loolu de moo doon gën ci ñoom kon nag affaire baa ngoongale moo taxoon suñu borom ne fii nii ne yaa ayyuhal ladina amanu daldi leen koy tere baat boobu sax banii ko parce que ñi nga xam ne ñooy xubataawul yahuud ak munaafiquuna yi façon yooy dañ ci doon jaar di ŋàññ yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina yéen ñi nga xam ne yéen a dëggal te dëggal laa taqulu bu leen di waxati de raay naa naan raay naa xaar ñu ndànk ñu daal di sàmmonte suñuy mbir duñu xaar ndànk waqulu comme ni ko yahuud yi parce que ñoom dañ doon ñëw di wax naan raay naa mooy suñu ko ràngate ku ci léegi nag wulu waaye léegi li ngeen di wax alhamdulillah dee leen wax unzur naa mooy xaar xaar ñu ndànk wasma'u te tamit te dee leen wax wa unzur wa unzur naa wasma'u te dee leen dégg di topp bu leen def ñi yahuud yi de ñi nga xam ne dañ ne ñum sami'na wa asayna ñun dégg nañu te ñoo moy yéen nag dee leen dégg digalu borom bi tabaaraka wa te di ko doxe walil kaafiriina ñeel na nag ñi nga xam ne yéeféer yi ci yahuud yi ak naafiq yi nga xam ne ñooy jaari ci ay kàddu ngir di ci jam yoneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom de ñeel na leen adaabun mbugal alimun ju tara tara tar suñu boroom ne maa yawaddu mu daldi wul xemmeem te bëggul mukku alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala min ahlil kitaabi te bokk ci waa ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon ay téere muy yahuud yi waaye ak nasaraan yi waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ñoom de daldi wu ñuy xemmem te bëggul mukk walal mushrikiin waaye tamit du caagante ni ñi nga xam ne ñooy bokkaalekatu Quraysh yii ak ñi mel ni ñoom muy ate yeeg façon yooyu yëpp muy yéeféer yi rek duñ mayor général yéeféer yi nga xam ne yahuud lañu nasaraan ak ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo nekk ay politique sa ki ate ñooñu bëgguñ mukk an yunazzala ñuy wàcce aleykum ci yéen way ngëm yàlla yi way jullit yi min xayrin ci benn yiw benn wax yu min rabbikum bu tukkee ci seen borom ak ñu leen koo iñaane buñ sañoon dara dara du jóge ci li nga xamante ne nii moom la seen borom di wàcc ci yéen mu ko ñoom daal bëgguñ woon yiiw gii wahyu bii ñu wàcc ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ma suñoo bëgg mu wàcc ci yéen looloo tax yahuud yi doon ko xeex waaw ndax abu yaasir ak xuyay ibn ne woon ñoom daal aywa xuyay ne man daal li ma gis adawatuhu ma baqiit mooy noonoog moom fekk maa ngi dund kon nag ndax bëgguñ woon yiw gu toll nii di wàcc ci ñi nga xamante ne ñooy way yàlla yi ñoom bu ñu ko gëmoon ñoom ci lañu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam du yëhu du du yonentu arab yi bàyyi ajam yi wala yonent bi ajam yi bàyyi arab yi waaye rasuulu rabbil alamin rahmatan lil alamin ndaw boroom bi nga xam ne mooy boroom bindeef yépp la nekk ki nga xam ne mooy ndaw rahmatan suñu boroom def ko yërmande dong lil alamin ñeel képp ku dul yàlla rek yërmande la ci yow waaye ñoom jàppe ko noonu moo tax jariñu woon ci ñoom xamuñ ne wallaahu te borom bi tabaaraka wa taala yaxtassu bi rahmati moom mooy jagleel daal di def exclusivité daal di jagleel bi rahmatihi ci yërmandeem gu rëy gii di wax yu bii moo xool ku ko soob man yashaaw ku ko soob mu daal di la koy jagleel daal di koy yónni def la bu yonent def la li nga doon waaye def la wàllu yu wala yékkati la ci daraja yu kawe ya borom bi mooy seet ku ko soob dal di koy jox du ñoom yahuud yu bon yi ñooy xool naan borom ñun bëgguñu ak nubuwa dem ci ñee kon nag waroo ko faa yóbbu comme ni waa Quraysh ñii mushrikuuna yi tamit ñoom moo tax suñu borom ne ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xam ne bëgguñu mukk ab wahyu ak ak ak nubuwa di wàcc ci yéen ba loolu moo taxoon ñoom al-Walid ibn al-Mughira doon wax naan moo loom waa Makka naan moo lan la fi suñu borom di yónnee kii ba pare bàyyi ñu fi man nga xamante ne nii man maay kilifaay Quraysh bàyyi fi Abu Mas'ud mi nga xamante ne nii mooy kilifaay ki nga xam ne mooy waa Taif lu tax muy wàcce mbir lu tax wàccewu ko woon ala rajulayni min min al-qaryatayni azim kenn ci ñaari góor yi nga xam ne mooy góor réewum yi fa gën a nekk kéefa du yónni kii moo taxit dañ leen koo soxore woon te loolu it la Abu Jahl doon de ne woon moom daal moom xam na ne kii li muy wax dëgg la waaye ñu nag waa Banu Hashim la mu waxoon al-Akhnas ibn Sharif ne ñu nag waa Banu Hashim dañoo mas a nekk kafara say rihaan mel ni ñaari fas yooyu nga xamante ne nii course bi bu ko kii gañawul suba keneen kee koy gañe mu ne ñun de fu nekk woote woon nañ fa ci njàmbaar lu ñu woote njàmbaar ñu feelu leen daldi leen wuyu tey nag moom fan la amee yonent kon nag mu ngi noonu le kon nag gaa yaa ngi noonu loolu la ma masuñoo namm te masuñoo bëgg yiw muy wax yu daal di wàcc ci yéen ñi nga xamuñ ne boroom bi da mooy jagleel yërmandeem gu yaatu gii di wax yu bi ak tamit ak cell teeku mbaax akuk sell ak jege boroom bi tabaaraka wa taala moo koy defal daal di koy jagleel man yashaaw ko soob wallaahu te bi tabaaraka wa dul fadli mooy borom gëndeel gi al azim bu màgg